فيقول الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام في الباب التاسع عشر kon inshaa Allahu ta'aala ñu ñëw fi nga xam ne moom lañu yemoon ci jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi daldi woon nañuy tàmbale bunt bi nga xamante ne mooy ci garab gi nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum bunt bi nga xam ne garab gi nga xam ne moom lañu imaam gaaral ci ki nga xam ne dafa rudd tracé daldi teg yoon wu rafet wala yoon wu ñaaw muy jël ci li nga xamante ne nii mooy muy doon xadiis bi nga xam ne waxoon nañ la ñaari xadis kese la indi ñaari xadis kese la indi muy xadis bu njëkk bi nag ci lañu ne woon mooy xadisu Seydina Jaabir ibn eh, Jarir Jarir Jarir ibn Abdillah albajaliyu albajaliyu rahimahullahu taala wa radiya anhu jàngoon nañu ko ci jotaay bi ñu génn ba tàmbali woon ko walillahi alhamdu wal minna eh, ñu wara a continuer nag fi nga xam ne kon mu ngi doon wax ne muy xadiis numéro cent soixante onze biñ tàmbalee téere bi ba léegi muy fi nga xam ne nee nañ ci lañ ne woon ca yonent bi alayhi salaatu salaam moom Seydina Jarir benn bëccëg rek ah, ay ay nit yoo xam ne dañoo ñëw daanaka solo yu yére mooy lañ sol daal lépp a xotteeku daanaka fu ne yaa nga xotteeku solu ñuy dàll ba pare nag gàlloo li nga xamante ne nii mooy eh, seen seen seen seen seen suyuf yi seen gàn ngànnaay yi ndax dañuy voyage waaw dañ ci doon gis ne jamono yooyu li taxoon ñu ko doon def mooy réew mi wóorul woon dëkk yi gox yi wóorul woon ndax amoon na ñoo xam ne ay agresseur lañu woon ay quttaa tariq ñoo xam ne ñoo doon dogale nit ñi ci yoon yi di nangu seen alal yi ak tamit di jël seen jur yeeg seen alal yeeg seen lépp loolu tax nag moo tax it gis nga ca yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog ba ñu nga xam ne ci lañu ñu war a dem umra ginnaaw ba nga xam ne ci kaw la accordu al Hudaybiya ya waxoon keroog waa Suhayl ibn Amr nekkoon émissaire ki waa Quraysh daal di woon yebal mu wax ak moom ne ko ren da ngeen di dellu du ngeen fi mën a dugg ba bii di ñëw ngeen ama qaabil ngeen door ñëw. ngeen daal di umra bu ko defee ñun ñu génn Makka xajal leen en tout cas fi ngeen soxla ci ngir man koo mën a def seen umra ñetti fan te nag du ngeen am droit wu indi fi arme lu dul arme kiy tukki waaw ngànnaay kuy tukki waaw ndax loolu moom xam nañ ne mënuñu ko bañal kenn ndax kuy tukki moom foog nga gànnaayu surtout jamono yooyu moo taxit boroom bi tabaraka wa taala def na jàmm am waaw même bu dee yenn ci goxu àddina bi moom lii nii moom dañ naan la sawaay yii ngay wax nii ba léegi moo am waaw parce que am na gox yoo xam ne ni ma ko déggee hein ba léegi mbir mi eh, soppeekuwul waaw am na yuñ ma fi nettali yoo xam ne moom nit a ko moo ma nettali jële ko koo xam ne moom moom moo dëkk koo fële waaye léegi France la nekk waaw fële ca bilaadu Soudan li nga xam ne moom lañ doon wax ci jotaay bi ñu génn metti bi nga xam ne xare yañ fa newe rek ñoo xam ne ay généraux wa ki yu kenn xamul teg nit ñi ci fitna ndax lan ut nguur waaw mooy foo fële moom waa ji moom fii nii waajooju sax xam naa ko waaye lii nii may nettali dama ko bi waasita la laajuma ko directement moom moom soudanais boo d'origine soudanais boo bële soudanaise boo bële nga xamante ne ngir mu gin ma cee leeral waaye bil waasita laa ko jëlee waaw akbar waaw <laughs> ah, waaw nenn waay boo xam ne moo tax sax ma xam ko waaw moom moo ma nettali mbir mi <laughs> waaw <laughs> ne moom moo ko wax waaw tellement foofu insécurité bi en tout cas moom gox ba mu fa newoon ba nga xam ne fa la ay mbokkam ne insécurité ba fa nekk nga xam ne daal daanaka li nga doon dégg ci ay razzia ci réew réewu arab temps yonent bi saa saa jamono kii nga xam ne arab yi dañuy njëkk rek songub dëkk ba léegi lool moo am seen foofu waaw allahu akbar allahu akbar waaw kon nag yooyu moo tax bu ñuy wax nañuy dañuy généraliser rek waaye yi ñu naan bali amatul <laughs> loolu mooy fa ngay waxee rek <laughs> waaw waaw dëgg la we mooy jàmm moom daa gën a tee bari waaw ndax am nay jamono ay <laughs> yàggul ay xare kese la Europe bi ay xare kese la woon la guerre des trente ans guerre des nangam ak nangam première guerre mondiale deuxième guerre mondiale nangam ak nangam guerre kese waaw bi fi guerre yàgg yàggul barta guerre a ngi fii Ukraine ak Russie waaw ak euh, Yougos l'ex Yougoslavie ca ñoom Milosevic ak gaa yoo yële ca année quatre-vingt-dix yooyu quatre vingt kon mooy ñii armes yi ñu yoroon mutaqallid suyuf mooy arme yooyu ngir aar seen bopp la woon ci képp koo xamante ne nii nar na leen a dogaale waaw loolu it ci xame ne jël jël say matuwaay dafa baax booy dem réew moo xamante ne wala ngay traverser frontière wala gox boo xamante ne nii insécurité bi dafa takkar naa si jëlal say say say matuwaay lépp nag ci kaw loo xamante ne nii ah luwaay réew ma may na la ko waaw fi ñëw naan man daal sama yoon new ci France fii samay mitrailleur laa yor di doxantoog moom samay toma ëpp déedéet loolu boo ko defee mooy <laughs> te amoo yow euh, port d'arme droit de port d'arme amoo ko waaw yow ne moo laajte ji demande ji def ay ay ay démarche bañ ne la man ngaa yor ngànnaay yow nga ñëw di ko yor loolu bu ñu la jàppee dañ lay condamné pour détention d'armes illégales waaw bu dee ñoom meetar dinañ ma jéggal bu dul loolee noonu lañ koy waxee allahu akbar léegi kon mu ne kon ñi ci ëpp ci ñoom ci mudar lañ bokkoon bal li ëpp ñoom ñëpp sax kulluhum min mudar voilà ci mudar waxoon nañ la waaso wu rëy la ci ñi nga xamante ni mooy ci arab yi euh, euh, léegi nag bi leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisee noonu xar kanamam gi soppeeku mu dugg nag ngir am lu mu leen lu leen fegalel yi waaye mu génnaat wax Seydina Bilal digal ko radiyallahu anhu mu jóg daal di noddu daal di iqaam yonent baay saasaam julli nit ñi julleek moom waxoon nañ la julli tisbaar la comme ni mu leere ci yeneen riwaaya summa xatab ginnaaw gi nag mu xutba nit ñi fa qaal fii la ñoro fii la ñemoon ne woon bi nga xamante ni ci la gis mbir mi mu naqari ko yemul ci mu naqari ko kese waaw dafa jóg ngir teg ay ay acte waaw ay jalon teg yoo xamante ne ay jëf yoo xam ne mooy tax lii mu gis de ci ay mbokkam ñii nga xam ne jullit ñii lii leen dal ci ay mettit lan moo koy faj fa daxal waaw kon nag bi nga xam ne nag ci la xutba nit ñi bi mu jullee ba pare fa xaala mu ne yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum waaw mooy ya ayyuhan naas lool la boo xam ne mooy première aaya laaya bu njëkk ci suuratu nisaa'i mu ne yaa ayyuhan naas suñu boroom di wax yéen nit ñi waaw ittaqu rabbakum ragal leen seen boroom ragal leen seen boroom dee leen takkook ay ndigalu seen boroom dee leen sore seen tere seen boroom te yàlla kese tax seen boroom moom alladi mi nga xam ne xalaqakum moo leen bind min nafsin waaxida ci benn bakkan yéen ñépp ci benn bakkan ngeen jóge muy saydi saydina adam alayhi salaam min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha te ci bakkan boo bële nga xam ne ci la leen génnee ci la bindee li nga xamante ni génnee ci moom la koy ñaareel la nga xam ne mooy peeram mooy la koy wéttali muy saydatu Hawa alayhi assalaam wa bassa minhuma rijalan kasiiran wa nisaa mu wasaare ci ñaar ñooñu ñaari être yooyu ñaari mbindeefu yàlla yooyu seydina adam mi nga xam ne mooy cosaan li mu génnee seydina adam nan la ko binde te zawjaha boobu mu nga ko génnee ci faaru seydina adam alayhima salaatu wassalaam mu ne wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa ci ñaar ñooñu mu daal di ci wasaare génn ci seen biir ñu bari rijalan ay góor kasiran yu bari wa nisaan ak ay jigéen mooy te yu bari ñoom tamit waaw mooy gis nga suuf si ñi ko dëkke nii ci ñaari mbindeef lañ jóge milliard bi ñu ngay wax on a dépassé les nangami milliards nangam ak nàngam ñooñu ñëpp li ñuy bari bari bari ci ñaari mbindeef la leen borom bi jële muy Seydina Adam ak Sayyidatuna Hawa ah olof yi ne ko Awa <laughs> alayhim assalaatu wassalaam mu ne nag kon wattaqullah maa ngi leen di wax la ma leen ubbee woon saar ba yéen nit ñi waaw waay waay dellu leen di ragal seen borom. di takkook ay ndigalam tey sore ay tereem te moom dong tax alladi boroom bi nga xam ne tasaaluuna bihi bu ngeen di laajante naan anshuduka billah maa ngi lay ñaan di la dagaan di jaar ci boroom bi tabaaraka wa taala nga defal ma nangam ah maa ngi lay tinu di ñaan rek diw seet ci yàlla rek daal di may musal daal di may daal di may bokk dimbali waaw seet ci yàlla rek daal di may baal yow borom doom ngeen xam ne bu ngeen bu ngeen di laajante mbir moom ci moom ngeen di jaar mu ne ragal leen moom moom li nga xam ne wal arham waaye tamit ak seen mbokkoo yi ragal leen seen mbokkoo yi moytu leen seen mbokkoo yi bu leen ko dog seen buumu jurukaay yi leen boole waaw te loolu gis nga boroom bi li wax seydna adam alayhi salaam la tudd ak sayyidatu Hawa alayhim asalatu wasalaam nañu bo wax ki wax ji wal arham wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham waaw mooy mbokkoo googu bu original googale waaw nga xam ne nit koo gis ku nekk na nga fexe yow lay rafetal seenu diggante na nga ci ne mukk lu koy dox ak couleur bu man di yor in kaana min al bu dee ne moom ci japonais yi la bokk xamal ne am ngeenu euh, muumu njurukaay am ngeenu mbokkoo ndax min nafsin waahida waaw wa batha minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa waaw yow wolof bi gis nga japonais bi ni nga gisee mu wuteeg yow gis nga français bi ni mu wuteeg yow waaye le mongol ni mu wuteeg yow le atabaskan ni mu wuteeg yow waaye l'indonésien ni mu wuteeg yow le chilien ni mu wuteeg yow le bolivien ni mu wuteeg yow topp ko noonu le le le le massa sax le le Masai Mara ñoom itam ni ñu wuteeg yow man ni ñoo wuteeg yow malgré ñoom nga gën a jege ñooñu ñépp ak le chinois hein le taïwanais gis nga ñoo ñépp am ngeen bu mbokkoo loolu nag borom bi nee na. nangeen ngeen ragal dog mbokkoo góogale waaw rawatina mbokkoo gi nga xam ne mooy al uxuwa fi diin waaw rawatina nag mooy mbokkoo yëpp bu dog rawatina bii moo gën foor moo tax sunu boroom wax ko ca suuratul xujuraat junjaat boo bële innamal mu'minuuna ixwa waaw waaw ndax day moo gën foor yeneen yi waaye neewul na yeneen yi ba amul laa yanhaakumullah anil ladina lam yuqaatilukum fid diin waaw ca la ko waraloon ca xaadisatu sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu taala anhuma ba ndayam ñëwee nga xam ne gëmul woon bëgg mu jokk ko defal ko ay xéewal mu a ko déet lu dul ma laaj yonent bi alayhi salaam jóge Makka fekk leen Medina mu dem laaj yon suñu borom wàcce laayo yoo yële waaw mooy jokkal sa mbokk yëpp même bu dee ne bokk ngeen diine waaye am na lu leen borom bi boole lépp luy yéwénal seen diggante di ko rafetal di dex di dox ci la paix dans ce monde waaye tamit le fait de raffermir les liens entre les humains ci loo xamante ni lu neex yàlla la defal waaw kon nag wattaqullah wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna leen ne boroom bi kat moom kaana nekk na aleykum ci yéen raqiba di leen fuglu waaw gisoon nañ baabul muraqaba di leen fuglu mooy ki leen di fuglu mooy ki nga xam ne moo leen di wattu amul lenn lu ngeen nekke lu dul ne moom dara ump ko ci te lu nekk nag dina ko enregistré ba ëllëg mu daal di leen ciy àtte moom mi leen da ngeen ragal yàlla ci topp ndigalam yi mu ngi leen di fuglu ci ndigalam yi de di xool saa soo xamante ne nii ndigalu yàlla taxaw na sa kanam loo xam ne ndigalal farata la boroom baa ngi lay fuglu di la xool raqibun alayka ngi xool ananam ngay doxalee waaw waaye saa soo xam ne tereb sa borom tabaaraka wa taala daf la gaaral taxaw sa kanam borom baa ngi lay fuglu di la xool ana naka ngay doxale est ce ngay doxalee lu xaram topp sa bakkan wala bakkanu ñeneen wala intérêt ñeneen wala sa intérêt personnel waaw waaye seen mbokkoo yi ma wax ngeen rafetal leen waaw boo ki borom bi booleel ngeen bokk nday ak baay wala ngeen bokk nday wala ngeen bokk baay wala ngeen bokk maam wala ngeen bokk sax seen waxuma maam bu jege rek waaye maam Adama ak alayhi salaatu wassalaam ak sayyidatu Hawwa alayhim assalaatu wassalaam borom baa ngi leen di xool moom moo nekk aleykum ci seen kaw raqiba xool lool mu ne leen na ngeen ma ragal tey moytu dog ko borom bi mu ngi lay fuglu xool nan nga koy doxalee waaw. léegi nag Seydina euh, Jarir radiyallahu taala anhu mu ne wal ayatal uxra yonent waaye saa saam bii la ubbee bi mu bi mu tàmbalee xutbaam waaw wal ayatal uxra waaw wala ne fa xataba nag yonent waaye saa saam ay xutbaam daa am lu mu ko doon tàmbalee waxoon nañ la dinañ ci ñëw insha allahu taala mooy alhamdu di sant yàlla bàkk ko delloo ko njukkeel Ah, daal di julli ci moom daal di tàmbale amma ba'du après daal di wax lii waaw yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum alladhi xalaqakum min nafsin waahida waaw waaw ndax laaya bii nii moo gën a jotale ndax yonent bi alayhi salaam day tëbb ci laaya yi ngir xupp saxaaba yi ngir yee leen ngir soññu leen ci kanamu ñii nii nga xam ne gis na leen seeni xaal seen état mel nii ci ñàkk te ay tuway gëm yàlla lañ mu jaar ci laaya yi nga xam ne da leen di delloo non seulement da leen di xupp ci ñuy rafetal kon diggante yow yële wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham waaye di leen xamal ne ñii nii seeni mbokk lañu ndax min nafsin waahida lañ jóge waaw seen xaal yi ñuy mel lu am mu dar ñii ñi muy tare ci ñoom metti lool ba amuñ yére yu baax yu ñu sol mu ngi xotteeku fu nekk muraqa waaw na ngeen yëg ne ñoom ñii seeni mbokk lañ kon nag ginnaa yeey ngeen defal leen xéewal ngeen ngeen ngeen ngeen dox ci loo xamante ne mooy faj seen faaq gi nga xam ne moom lañ nee seen ñàkk gi waaw Allahu akbar kon nag mu ngi noonu de waaw di istishhaade ci laay waaw jullit rawatina kuy jàngale war nga yow li ngay jàngale ngay jaar ci alquran di leeral mbir yi waaw waxoon nañ ko fi fan yee mais ne wax ci diine yow moom daanaka boo tuddee alquran accident la incident la mooy dalaa rëcc wala sunna dalaa rëcc déedéet nga xam ne yooyu ay accident lay doon loolu moom moom moom kooku moom loolu du lu baax waaw yonent bi alayhi salaam mu ne ginnaaw gi wal ayatal uxra sayidina ki nga xamante ne nii mooy Jarir mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam radiyallahu ta'ala anhu mu daal di eh, eh, lim tudd aaya ba nga xam ne mooy beneen bi allati fi aaxiril xashr mu ne aaya ba nga xamante ne moo nekk ca jeexitalu suuratul xashr yi foo fële yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jàngee njàlbeenu eh, saar bi nga xam ne moo njëkk aaya bii boobu njëkk ci li nga xamante ne mooy suuratul nisaa yi mu jàng nag. saar ba nga xama euh, laay ya nga xamante ni nii ñoom ñoo jeexal suuratul xashr yi allahu akbar waaw mu ne lan la wax mu ne yaa ayyuha alladina amanu ttaqu llaha waltanzur nafsum maa qaddamat li ghad waaw suñu boroom ci laaya boobu mu ne yaa ayyuha alladina yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm te dëggal waaw ittaqullaha dellu leen di ragal seen borom deragal leen seen boroom ci topp ay ndigalam tey sori ay tere te moom dong tax wal nay sóoraale tey xool waaw waagu akbar nay bàyyi xel nay nekk koo xamante ne nii nay xool tey bàyyi xel de waaw maa la nga xamante ne nii xaddamat moom la jiital li xadd ngir ëllëg bakkan bu nekk lan la jiital ngir ëllëgam xad <clears throat> mooy kat mooy yawmal qiyaam bakkan bu nekk nay sóoraale di toog di cogiter di xalaat waa man waa man yawmal qiyaam lan laa ko waajale waa bu ma bu ma bu ma malakul mawti ñëwoon jël tay alayhi waa man ndax pare na si la mort venait de frapper à ma porte tey ndax pare naa waa bu ma dee dikkaloon man fa ma nar a jëm fa ma yóbbu mu yawmal qiyaam barzax waa man ndax pare naa waa lu ma fa def loolu suñu borom ne bakkan bu nekk nay xool loolu da ci bàyyi xel di ci bàyyi xel waaw Allahu akbar borom bi rek da cee teg wattaqullah te ngeen dellu bi ragal yàlla moytu leen yàlla ragal leen yàlla sori leen di bokkaale seen borom ndax sànjam daal di dal seen kaw tappoo leen ay ndigalam saa su ne yokku leen tey sori ay tereem inna allah dëgg-dëgg borom bi kat xabiirum aji xamaa koon la bi ma taamaluun ci li nga xam ne moom ngeen di jëf moom ngeen nekk ci kaw suuf waaw te lépp enregistré na ko lépp dinañ leen ko restituer ëllëg dinañ leen ko fay ñaari laay yooyu la yonent mi alayhi salaam wax moo tax bokk na ci sunna eh, eh, aay yi surtout eh, li nga xam ne mooy xutbatul xaaja yonent mi alayhi salaam da doon teg laay yi Allahu akbar waaw ak ak yaa ayyuhal ladiina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadiida yuslih lakum a'malakum banam jeexe fii nag ñaar yi la wax léegi yonent bi alayhi salaatu salaam ne tasaddaqa rajulun min dinaarihi waaw ginnaaw bi mu soññee saxaaba yi commencé xutba bi di leen soññ jaar ci alquraan indi ñaari laaya yoo yële mu ne tasaddaqa rajulun min dinaarihi mu ne tasaddaqa daal dinay saraxe waaw rajulun benn góor min diinaare ci li nga xamante ne nii mooy ci diinaar ba mu yor diinaar à ay deux cent cinquante euros la wala jàpp deux cent jàpp trois cent ci diinaar bu bu boobale nga xam ne pièce or la doon doon mu ne am na koo xamante ne nii saraxe na ci diinaaram génn na ci joxe min dirham génn na ci pièce u argent yam yor dirham mooy pièce ya nga xam ne moom du or mais xaalis la waaw min saw bi saraxe na ci li nga xamante ne koo xamante ne keneen koo xam ne moom dafa saraxe ci yére ay yéreem la génne lenn ci ay yéreem saraxe waaye min sa'i burra am koo xamante ne moom dafa saraxe ci lan wala muy nem nit ki ci li nga xamante mooy peppam boo xamante ne moom la am mu génn ci lu tolloog saa muy arbaatu amdaad bi amdaadi nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw muy saa yi ñuy génne mbuurum koor yi ñuy génneel kenn ku nekk lu toll noonu ci peppam ci blem mu daal di kiy génne daal di saraxe waaye min sa'i tamra waaye saraxe na lu toll ni saa unité de mesure boo bëre ci li nga xamante ne nii mooy saa euh, euh, temre mooy li nga xamante ne mooy euh, tàndarmaam waaw lu toll noonu le Allahu akbar waaw léegi lii hatta qaala Seydou dinañ dinañ ko d'après ñu ngi ñëw ba ni. Seyna Jarir radiyallahu anhu mu ne ba yonent waaye saa saam xaala muy wax walaw bi shiqqi tamra même bu dee ne ci dogu tàndarma la mooy nit koo xam ne saraxe na hatta saraxe na même bu dee ne ŋaalu tàndarma mooy tàndarma la yor xar ko ci digg bi daal di joxe benn wàll bi saraxe ko waaw lii nii la yonent bi alayhi salaam wax lii wax waa léegi lii nii tasaddaqa xam nga da ko conjugué au passé tasaddaqa saraxe na mel ni day wax loo xam ne dafa weesu waaw waaw xam nga loolu la wax al imam as-Sindi rahimahullahu taala bi muy shara bi muy def annotation ci sunanu an-Nasa'i waxoon nañ la def na annotation ci musnadu al imaamu Ahmad ak musnadu ak kii boog euh, sunanu Nasaa'i ak euh, Nasaa'i ak sunanu al euh, imaam Ibn Maaja rahmatullah ala al jamii' mu ne qiila huwa majzuumun bi laami amrin muqaddara asluhu li yatasaddaq waaw waaw mu ne nee nañu ne huwa majzuum mooy tasaddaqa am nañu ne tasaddaq waaw bi laamil amri comme mooy. dana tasaddaq rajulun tasaddaqa nooy nii nii majzum la loo xamante ne di laamil amr mooy laam bi nga xam ne mooy day day digle muqaddara boo xam ne dañ koy nattale asluhu cosaana mooy li yatasaddaq waaw mu ngi li yatasaddaq la woon waaw mais ñu effacé li nga xamante ne mel ni dañu effacé li nga xamante ne nii euh, mooy lam bi mu ne wa hadha al hadf mimma jawazahu ba'd an te nag mooy effacé boobu ñuy effacé laamul amr boobu nga xam ne mooy lam bi digal defal mu ne loolu bokk na ci li nga xam ne yoonal na ko lenn ci grammairien arabe yi rahmatullah alayhim waaw waaw mu ne kanta man nag qultu nee naa alwaajibu li war kon xiina idin bu dee ne wax jiine loolu la an yakuna mu nekk yatasaddaq bi yaa in waaw tahtiya balta fawqiya waaw wala wajha li hadfiha lil wajh li annahu sighatu maadin bi ma'na al amr dhukira bi surati al ikhbar mubalaghatan wa bihim dufi'a qawla in dafa'a qawluhu innahu law kana maadiyan lam yusa'id alayhi qawluhu walaw bi shiqqi tamra mooy al imam as-Sindi day bëgg a wax ne loolu noonu du loolu moo dëgëru fii parce que bu doon loolu nga wax nii lenn ci nuxaat yi ne loolu la kon kay bu doon loolu kon yaa lay doon li yatasa danaan yatasaddaq waaw danaan yatasaddaqu rajulu waaw waaw ndax lii laamul amri loolu ci mudaari luñ koy dugal kon nag loolu mu ni loolu moom jàppuma ne loolu la voilà voilà kon nag affaire bi mooy lii lenn la fal wajhu annahu sighatu maadin bi maana al amr du loolu lépp l'affaire bi lenn la mooy lii yonent bay saa saam dafa wax comme si day wax ak ku weesu naan am na koo xam ne de saraxe na tasaddaqa rajulun bin dinaari mu ne loolu luy maadi la verbe maadi fi'lu maadi la waaw verbe passé la buñ conjugué mais sauf que lim ci jublu mooy al amru maanaawu digle la yor waaw zakarahu bi suurati al ixbaari mubaalaghatan da koo tudd nag ci euh, euh, euh, expression wu kaddu koo xamante ni day digle non non doo day xabaare waaw ngir jéggi dayoo ci li nga xamante ne mooy jëf gi nga xam ne moom la leen di digal ñu def waaw comme si loolu am na ba pare waaw <coughs> kon nag mu ngi noonu mooy lii mu wax insha allah mooy li gën a dëgër mooy affaire bi mooy lii balaasu yu na yi tamit waa usul di wax mooy alxabaru hada xabarun bi maana al insha mooy ne si siiratu ixbaar la expression wu kuy informé la ne de am na koo xam ne de saraxe woon na ci diinaaram am na koo xam ne de saraxe na ci dërëmam am na koo xam ne de saraxe na ci am na koo xam ne de saraxe na ci li nga xam ne mooy peppam bu mu yor waaye tamit ci tàndarmaam ba ni muy waxe sax ci dogu tàndarmaam xaaju ŋaalu tàndarmaam mu ni lii xam nga loolu xam nga loolu ay information la mooy am na ku joxe woon waaye li mu ci jublu mooy digle mooy yéen def leen waaw te loolu bari na ci alquran ak sunna waaw nga xam ne euh, day euh, mooy day digle day day day day wax mbir mi comme information mais digle la waaw waaw xam nga mu ne euh, kii xaraman aminan yéen ñun ñoo def Makka gii mu nekk xaraman loo xamante ne ak sanctuaire la waaw nga xamante ne borom bi waaw non man daxalahu walla foofu laa bëggoon man daxalahu kaana amina walla képp koo xam ne du na Makka de rek day nekk koo xamante ne nii ku nekk euh, ku ku sécuriser lay nekk ku nekk ci sécurité loolu alxuraan bu ko waxee <laughs> ah <laughs> ku dugg Makka rek wa man daxalahu kaana amina lool est-ce que lay tekki ne moo tax borom xam-xam yi ne lii xam nga Seydina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu mais fan lañ ko faate nga naan ko ah yow fay nag saa yi Abdullah ibn Zubayr tudd ñu ko fi tuddatu ko si Seydina Abdullah ibn ta'ala anhu ibn al-Awwam az-Zubayr ibn al bokk ci fukk saxaaba yi gën a màgg saxaaba yeneen tubaab yi sax doomam di Abdallah nga xam ne bokk na ci njëkk a juddu Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam moo njëkk a juddu ci doomu muhaajiruuna yi Seydina Nu'maan ak euh, ay mbokkam <laughs> ñeneen ñoo ñoo a juddu ci waa Medina radiyallahu ta'ala anil jamii Seydina Abdallah ibn Zubayr boobu euh, hein moom ñu ko faata ci Kaaba gi foofu fala ko ñoom ñoom Hajjaaj ibn Yuusuf as-Saqafi mu garaaw ma daal di woon faat ñoo catapulte woon daal di bombarder kaaba gi waaw ci ay man janiq yuñ doon fëgg di ko rimb ci kaaba gi ba ba ba yàq ko ci lañ ko faate ba pare nag daal di koy pendre foofu waaw léegi ah xam nga suñu borom fii dane man daxalahu ci suuratu ali imran bi man daxalahu kaana amina wa man daxalahu te képp ku dugg de ci alxaramul makki muy baytullah bii nekk Makka kaana nekk na Amina day nekk koo xam ne ci sécurité lay nekk loolu mooy lan moo tax boroom xam-xam yi ne non loolu mooy fa aminu man daxala al-Kaaba man daxala Makkata fa aminu ku dugg Makka yéen ñi nga xam ne yéen autorité yi nga xam ne moom laa teg mbiri seen loxo na ngeen sécuriser koo kële waaw. kon loolu nga gis ne xabaar la mooy information la ku fa dugg di nekk en sécurité. waaye mooy la lim ci jublu mooy insha mooy digle ne leen nag yéen ñi nga xam ne yéen a yor autorité de euh, cette ville sanctuaire qui la Mecque ah na ngeen protéger na ngeen aar képp koo xam ne dugg na fi waaw kon nag loolu moom la al sin al sindiyu rahimahullahu taala di wax nii te loolu insha allah mooy li gën a dëgër mooy yonente may sa sam en fait li muy wax fii mooy bu nee tasaddaqa rajulun min dinarihi alhamdulilah am na de nit koo xam ne saraxe na ci li nga xam ne mooy diinaaram mooy ci alalam pièce or yu mu yor benn mu saraxe ci mooy yéen laa bëgg sama saxaaba yii gis seen mbokk yi jóge Mudar nekk ci xaal bu mel nii mooy yëngu leen def leen saraxe leen ci képp koo xam ne ci am na diinaar pièce or yu mu yor alal jum yor na saraxe ci loolu dimbalee ko nii waaye min dirham képp koo xam ne ci yéen yor na pièce en argent ci xaalis kooku it na dimbali ñii na ci saraxe min saw bi képp ko am yére yu baax yu mën a saraxe kooku yoo xam ne des nag ndax duñ ne ko ci sumil li nga sol joxe ko du dese dara waaw moom <laughs> parce que da koy tere moo tax yeneen tubaab yi sax Salim ibn euh, al-Ghatafani <laughs> <laughs> keroog bi nga xam ne ci lay <laughs> ci lay dugg ci jàkka ji di julli mu ngi ci sunanu Nasaa'i rahimahullah <laughs> mu ñëw fekk yonent bi saa saam di xutba àjjuma mu ñëw nar a toog yonent bi saa saa eh, eh, ne ko est-ce que julli nga ñaari mu ne ko déedéet fekk da doon dafa ñëw di jéggi eh, kii doq nit ñi quoi di romb yonent bi saa saam ne ko ne ko toogal yow non seulement da yéex a ñëw ba pare ba pare lor na ñi ci jéggi di ngay seen doq yi di leen enjamber nii mu na léegi muy doog mu ne ko sax est-ce julli nga ñaar rakka mu ne ko déedéet mu a ko xum farkan rak'atayn mu jul jógal nga julli ñaari rakka mooy yooyu moo tax <laughs> de passage Maliki rahmatullah